alxaamisi wa tis'iin ba'da al-mi'a wa 'an ibni umara radiyallahu anhumaa annahu qaala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب wa rak'atayni ba'da al-ishaa muttafaqun alayhi qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah eh, mu ñëw di ñu wax fii di ñu indil beneen xadiis eh, ci suñu bunt bii nga xam ne ñu ngi ko boon ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna di wax ci muy chapitre cent quatre-vingt-quinze baabu fadli sunani ratiba ma alfaraid wa bayaani aqalliha wa akmaliha wa ma baynahuma gisoon nañ xadis mille quatre-vingt-dix-sept mu ne woon an ummi almuminina ummi habibata ramlata binti abi sufyan radiyallahu anhuma annaha qalat sami'tu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sintay asharata rak'a bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi ci tegu waxoon na ñetti xadis la fi indi beneen bi mooy bi muy 1098 mu ne waan ibni Umar mu ne mu ngi jële ci doon Umar ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne sallaytu man de julli naa ma'a rasulillah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rak'atayn ñaari rakka qabla dhuhri laata julli tàkkusaan euh, julli tisbaar wa rak'atayn ak ñaari rakka ba'daha ginnaawam wa rak'atayn ak ñaari rakka ba'da al-jumu'ati ginnaaw julli àjjuma wa rak'atayn ak yeneen ñaari rakka ba'da al-maghribi ginnaaw julli timis wa rak'atayn ak ñeneen ñaari rakka ba'dal isha ginnaaw buñ jullee gée léegi boo compter lépp looy am rak'atayn ñaari rakka laata zuhru muy ñaar teg ci ñaari rakka ginnaaw zuhru ba'daha teg ci rak ñaari rakka ginnaaw ajjuma loolu manu la nekk bis bu nekk loolu mooy bisu ajjuma kon ah wa rak'atayn ba'dal maghribi ñaari rakka ginnaaw euh, timis wa rak'atayn baabal isha ak ñaari rakk ginnaaw isha mooy boo boolee yin fi tudd yëpp ci rakk fukk la tout en sachant que bu boobaa ajjuma par exemple yi dee altine lañ nekk yeneen bés yi doo ko ci boole kon ci kaw noonu mooy boo ci génnee loolu yeneen bés yi kon fii lan lay joxe huit la joxe alors que ci hadis bi ñu génn te rappelé ko alhamdulillah léegi fàttali ko mooy hadis yaay ummu habiba bi boobu douze la wax radiyallahu anha kon gisoon nañ aksar fii gis nañ beneen lim boo xam ne wute naag bële même buñ boolee ajjuma ci biir lim yi parce que loolu mënula nekk mënula bu ajjuma ji bu nekkee benn beneen bi day dindee ko parce que bu la nee ñaari rakka laata zuhru ñaari rakka après zuhru loolu bu dee ajjuma la euh, mooy euh, bu boobaa euh, mënoo ne kon dama ciy boole zuhru bi voilà mooy day jël place am kon boo seetloo fii boo boolee rakk yi ñu fukk la boo ci génnee àjjuma ji mu nekk huit rakk voilà mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam ak al muslim abul xuseyn ñoo ko bokk solo al imaam al xaafiz indi na ko ci ay euh, bërëb yu bari. mu ne xad baabu nañ jël at-tahajjud at-tahajjud bil-layl baabu at-tatawwu' ba'da al-maktuba mu ne haddathana Musaddad mu ne kii nekk la mooy Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullah génn àddina la 228 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id mu ne kii nekk la mooy Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Hafiz al-Qattan Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullah gane addina la cent vingt génn addina la cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi an an an an Ubaydillah mu jël ko ci Ubaydillah eh, eh, ibn Umar eh, ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi mooy Abu Uthman moom ko dëgër la al-Madani génn addina li ñuy ne la cent quarante-sept waaye am na wuute radiyallahu ta'ala an ali Umar radiyallahu ta'ala an qaala mu ne axbarana hmm? mu ne xabaare nañu Naafi' xam nga Ubaydillah mi dañ ko al Umari mais bokkul ak al Umari bu da'if bu le voilà kii mooy Abu Usman eh? qaala mu ne axbarana Naafi' mooy seen eh, ñoom ñi nekk njaatigéem muy Naafi' mawla ibn Umar eh, Abu Abdillah al-Qurashi al-Madani Euh, radiyallahu rahimahullah génn àddina la cent six tey wuti tamit yu am ci kañ la génn àddina an ibni Umar mu jël ko ci ngaati gém di ibn Umar ibn Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi Abu Abdirrahman génn àddina ñu ne la soixante-treize am ñu ne la soixante-quatorze radiyallahu ta'ala anhum ñu saxaaba di doomi saxaaba annahu qaala sallaytu ma annabi sallallahu alayhi wasallam sajdatayn lay wax ci riwaay bi wax naa al-Imaam al-Buxaari ko li yoon yu bari ci ay bërëb yu wuute sax mu ne julli naa Yonent sallallahu alayhi ñaari sajda mooy ñaari rakka ñaari julli ñaari rakka qabla zuhri laata ñuy julli tisbaar tey ni yeneen ñaari sujud mooy ñaaneen ñaari rakka ba'da zuhri ginnaaw kon ñeenta ngo wa sajdatayni ak ñaari rakka ba'da al-maghrib ginnaaw bi julli timis ba pare wa sajdatayni ak li nga xamante ne mooy ñaari yeneen ñaari rakka ba'da al-isha ginnaaw bi julli gee mu ne wa sajdatayni ba'da al-isha ak ba'da al-jumu'a ak ñaari sujud ginnaaw jullit ajjuma mu ne fa amma al wal-isha fa fi bayti mu ne kanta maghrib mooy ñaari rakk yi muy julli après maghrib wala isha ak gi après gée fa fii baytihi këram la koy def léegi nag fii ah, mu ngi nii ah, am na nag lu mu ci yokk waaw parce que Imaamul yi dajee teg te bu boobaa buñ ko <laughs> mooy douze yi mag day day day day bokk day ñëw fekk limu bi yaay Ummu Habiba waxoon radiyallahu anha ci kaw parce que Imaam da cee teg lii li mu waxee ne fa ammal maghrib wal isha fa fi bayti mu ne Abi Zinad mu ne kanta ibn Abi Zinad de nee na ya Abdurrahman ibn Abi Zinad ah, ah, muy Abu Muhammad mu ne moom de nee na an Muusa ibn Uqba jële ci Muusa ibn Uqba ibn abi ayyash abu muhammad borom waa bokk ci sëriñu waa ko al-maghazi an nafi' jële ci même nafi' bi ba'da al-isha'i fi ahlihi mu ne loolu loolu ginnaaw gee nag ci këram la woon la ko doon def mu ne taaba'ahu kathir ibn farqad mu ne topp na ko kathir ibn farqad al-madani al-misri wa ayub ak ayub an nafi' ñoom ñëpp mooy kan lañ topp mooy musa ibn uqba ak Ayyub muy Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayhi an Nafi' ñoom ñaar ñoom jëlee ko ci Nafi' mu ne wa haddathani ukhti foo imaam Ibn Umar dafay yokku ne te sama sœur xam nga fële an basa moo ko jëlee woon ci sœuram di nday jullit ñi kii tamit te an may an basa du saxaaba Ibn Abi Sufyan fii nag Sayyidina Ibn Umar côté bii nag moo ko jële ci sërëm mais sërëm saxaaba la sayyidatu Hafsa di soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom saxaaba la mu ne wa haddathatnii te nettali na ma uxtii sama sœur ah Hafsatu muy Hafsa bint Umar ibn al-Khattab al-Qurashiyya al-Adawiyya radiyallahu anha wa ardaaha radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli sajdatayni xafiifatayni ba'dama yatlu'u al-fajr mu ne nag ah sama séer nag am na lu ma yokkal ci yi nga xam ne moom laa doon julli yeneen saa salaam nga xam ne bi ñu ko compter fukk la nee na ma nag yonent bi alayhi salaam nekkoon na doon sax di julli ñaari rakka yoo xam ne yu woyof la ginnaaw bu fajar gi xaree mu ne nekk wa kaanat Abdallah ibn Umar di leeral lool wa kaanat saa'atan mu ne waxtu woowu nag fajar googee euh, muy fenkuk euh, xaruk fajar nag jamono yoo xam ne laa yëpp laa adxulu ala nabi sallallahu alayhi wasallam fiha man doon moom dugg ci nabi sallallahu alayhi wasallam mooy xabaar boobu man manuma ko woon bu ma ko sama sœur waxul woon ma keneen ci soxnaa yu nabi wax ma ko kon nag mu ngi ne kon boo compter fii nii sajdatayni abla dhuhri deux sajdatayni ba'da dhuhri quatre wa sajdatayni ba'da al-maghribi six wa sajdatayni ba'da al-isha huit wa sajdatayni ba'da al-jumu'a huit neuf dix Euh, voilà dix ngook léegi boo ci doolee deux yi fajar yee mu nekk li nga xam ne mooy douze hmm? léegi kon gis nga lii moo fële ñu ñoo yemoon rek mooy da ciy boole jumaa fii hmm? léegi nag nañ xool al imaamu muslimu abul xuseyni rahimahullah moom li nga xamante ni noonu la kaa solo al imaamu muslimu abul xuseyn moom euh, indi na ko Euh, hadith sept cent vingt-neuf hmm? mooy buntu biñ la woon rek waxoon nañ la xadiisu yaayu Ummu Habiba yi la ci imaam teg après an al al an euh, Muslim rahmatullah alayhi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i wa mawaadi'i as-salaa baabu fadli sunan raatiba qabla al-faraa'idi wa hmm? wa ba'dihin ha wa bayaani adadihin mu ne wa haddathani Zuhayr ibn Harb wa Ubaydillah ibn Sa'id mu ne nettali na ma sama sëriñ man dong Muslim di Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah gane àddina la 160 génn àddina la 232 rahmatullahi alayhi moom nag Baghdadi la woon al-Baghdadi rahimahullah hmm, wa Ubaydillah ibn Sa'id ak sama beneen sëriñ di Ubaydillah ibn Sa'id ibn Yahya Euh, al-Yashkuri Abu Qudama mawlaahum an-Nisaburi génn àddina la 241 rahmatullahi alayhima qaala mu ne nee nañ haddathana Yahya mu ne huwa wa huwa ibn Sa'id al-imam Muslim ne ñoom nee nañ nettalen Yahya mooy ibn Sa'id mi ngi sant ci tàllalawe al-hafiz Yahya ibn Sa'id e, e, ibn Farrukh al-Qattan al-hafiz al-Ahwal al-Basri rahimahullahu ta'ala moom gis nañ ko léegi ci càllale be walillahi alhamdu wal minna mu ne an Ubaydillah mu jëla ko ci Ubaydillah mooy Abu Usman al-Umari radiyallahu ta'ala an gis nañ ko sànk moom ci càllale bale qaala mu ne axbarani xabaare na man donc Naafi'un gis nañ ko sànk an ibnu Umar jëla ko ci doomi Umar ji radiyallahu anhu ma ha mu ne taxol mu di la beneen càllale wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne te ne tañu la ba léegi suñu beneen sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba mu imaam Muslim ni Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman Abu Bakr al-Wasiti al-asl al-Kufi al-Absi mawlahum rahimahullahu ta'ala nga xam ne moom mu ngi génn addi mu ngi gane addina la cent cinquante-neuf génn addina la deux cent trente-cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Usama mu ne ki ñu nettali mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi abu Usaama al-Kuufiyu rahimahullah gane addina la cent vingt et un génn addina la deux cent un rahmatullahi alayhi an ibn léegi abu Usaama euh, euh, moom mu daal di ko al-Kuufi ko ci ki nga xamante ne moom lañ gis sànq abu Usmaan al-Umari an Naafi' rahmatullah ala al-jamii' an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala sallaytu ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla adh-dhuhri sajdatayni wa ba'dahaa sajdatayni ah? ah? mu ne sajdatayni wa ba'da al-maghribi sajdatayni wa ba'da al-'ishaa'i sajdatayni wa ba'da al-jumu'ati sajdatayni fa amma al-maghrib wal-'ishaa' wal-jumu'a fa sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fii baytii voilà nii la ko al imaamu bi nga xamante ne nii mooy mooy imaamu bi nga xamante ne mooy euh, muslim indee fii waaw mooy sallaytu ma rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sajdatayni nga ne ma mee waa léegi euh, nu mu tudd euh, léegi biñ gisee kii bi càllale bi kii nii bon bu dee nag kaddu yi nga xam ne moom leen di loolu imaamul Buxaari solow na ko noona ah, rak'atayn ah ci ba léegi baabu tahajjudi bil layli baa maa jaa fi tatawwu masna masna foofu mu jaar foofu nag ci keneen la jaar jaarul ci Naafi' andana haddathana ibnu Bukayr mooy Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukayr al-Makhzumi misri mu ne haddathana al-Layth mu ne Ibn Sa'd ibn Abd rahimahu an Uqayl mooy Uqayl ibn Xaalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Xaalid al-Qurashi an ibn Shihaab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn Abdillah ibn al-Haarith ibn Zuhra ibn Kilaab ibn Murra eh, rahimahullah az-Zuhri qaala axbaranii Saalim kii doomu ibn Umar jëla ko jële muy Saalim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anil jamii' hmm? moom dàkkante la moo doon Abu Umar ñii ne Abu Abdillah ñii ne Abu Ubaydillah moom Salim euh, euh, wala siiw na doomu Mawlana ibn Umar an Abdillah ibn Umar mu jëlu ko ci baayam da Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne radi euh, mu ne qaala sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayni qabla adh-dhuhri wa rak'atayni ba'da adh-dhuhri wa rak'atayni ba'da al-jumu'a wa rak'atayni ba'da al-maghrib wa rak'atayni ba'da al-'isha nii la ko ëndee fii kon Euh, ginnaaw bu ñu gisee lii nii lépp mu des ana ban lëkkaale la am ak bunt bi ñu ne lii bunt bi waxul ci ngëneelu ràkk yi comme ni ñu gisee woon ci xadiis bi ñu génn xadiis bi ñu génn woon wax na ci ngëneel yi ndax nee na ku ko julli ku julli sinta asharata raka tafawwan ghayra farida illaa buniya allahu lahu baytan illaa bana allahu lahu baytan fil janna aw illaa buniya lahu baytan fil janna alhamdulillah képp koo xam ne julli nga fukk ñaari rakka lu dul na kookee dees na ko bara borom bi na ko tabaxal kër àjjana loolu mooy ngëneel gi ba pare ginnaaw bi mu ko leeralee ne sinta ashara fii nag moom day détaillé xam nga imaamu Nawawi waxoon naa la alhamdulilah hadis bi ñu jóge woon détaillé wu ko woon moo tax dañoo mujjoon jaar ci riwaayu imaamu Tirmidhi te naka noonu la ko imaamu Nasaa'i tamit leerale woon ci yenn riwaayaatam yi mbir mi eh, bon attention mooy euh, leeral détaillé douze rakka yooyu ñoo yem léegi nag Ibnu Umar nag leneen leen ci voilà moo tax al imaam Ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu anhu leneen leen léegi nag lii mooy dafa lim yeneen te wax nañ ko sànq boo seetloo moo xadiisu yaay ummu ummu euh, kii bi Habiba bi am na lu ñu wute xadiisu yaay ummu Habib tuddul ajjuma walla du xam nga ko tuddul ajjuma léegi euh, mu des mooy émission la termine bi indi woon léegi nag mu des fii ngir nag leeral affaire bi yëpp ak lëkkaale mu bunt bi ci côté seen lim ñu xool nag liñ la diggoon fi bii weesu ne imaamu Nawawi da cee def loo xam ne loo am am solo la bi muy tàmbali di shara xadiis yi nii. ci baabu fadli sunani ratiba qabla faraid wa baadahunna wa bayaani adadihinna mu ne léegi moom day boole hadis bi ñu ak bii ak beneen yoo xam yeneen yoo xam ne dañuy wax waaw parce que fii euh, Ibn Umar boo seetloo dana rak'atayni qabla dhuhri alors que yaay Ummu Habiba raka moom salaasu rak'aati arba'a arba'u rak'aati arba'a rak'aati ñeenti la waaw qabla arba'an wa ba'daha mu nekk euh, ñaar alors que Ibn Umar mooy ñaar yi moom ñaar ci laata euh, tisbaar ñaar après tisbaar ñaar alors que yaa Ummu Habiba avant tisbaar ñeent la woon après tisbaar ñaar loolu nag ak yeneen i xadiis la Imaam An-Nawawi def euh, baxtun boo xam ne bu am solo mu ne muy wax ci lii léegi nag dañuy wax li mu wax yëpp dinañu waxaatal tuuti xadiis bi ñu mu ne fii. bunt bi nga xam ne ci la moo lay leere sunnatu sunanu raatiba yi laata farata yi ah ak leeral seenu blé mu ne fiihi xadiisu ummi Habiba nekk na xadiis sayna sayyidatu ummu Habiba zawji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy gis ne mooy biñ gisoon bii passé mu ne man salla sinta ashara raka fi yawmin wa layla voilà xadiis boobu ko borom bi dina ko tabaxal jàkk mu ne wa fii riwaayatin ma min abdin muslimin yusalli yooyu gisoon nañ ko dafa nañ ko ci taxriij hmm? fii kulli yawmin sinta asharata rak'atan tatawwu'an ghayra farida loolu leer na mu ne raaye léegi nañ ñëw wa fii xadiis yi kon xadiis yaay ummu Habiba douze rakka mu ne wa fii xadiis yi Ibnu Umar kanta xadiis Seydina Ibnu Umar bi qabla zuhri sajada sajdatayni bi ñu nekk nii moom dane eh, laata eh, ñuy julli eh, zuhru le tisbaar dafa sujjóot ñaari sujjóot wakana naka noon baadaha ginnaaw wa baadal maghribi ginnaaw li nga xam ne mooy maghrib mooy e, timis wal isha ak isha juma ajjuma mu ne wa zaadata yokku na ba léegi fii sahih al buxaari buxaari qabla subh rak'atayn mooy yi mu yi ñu gis sànq bim ne ah Hafsa kat <laughs> mooy yokku na ne ñaar après mooy avant subh muy julli julli suba day julli ñaar rakka xafiifatayni mooy yooyu ñu ne kat sama sœur Hafsa moom moo ma informé moo ma xamal na yeneen saa san doon na faral di julli daa saxoo woon di julli ñaari rakk laa tax laata ñuy julli suba mu ne loolu waxtu la woo xam ne man Ibn Umar doonu woon dugg ci yeneen ba mën a xam loolu waaye sama sœur ma ko wax radiyallahu anhuma di Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anil jami' moom la naan wa fil Bukhari nekk na ci sa imaam wa fi sa imaamul Bukhari qabla subhi rak'atayn mu ne lii la boo boolee yii moo taxoon man la bu dee sans mu wax yi ko séeram wax diis la moo tax mu ne comme que boo ko ci boole nag wa haali boo ci boole yi yépp mu lim isnata achara day nekk li nga xamante ne nii mooy douze tamit isnata ñaar achara fukk muy fukk ñaar mu ne wa fii hadisi Aïcha am na beneen hadis buy wax ba léegi ci wàll wi yi nga xam ne ay julli la yeneen saa sanam doon saxoo di def ah, laata farata yi wala après mu ne hadisu sayyidatu Aïcha tamit ci la arba'an qabla az-zuhri foofu dafa dafa wa rak'atayni ba'daha mu ne foofu moom mooy loolu moom dëppoo yaay ummu Habiba foofu yaay ummu euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha dana yoon saa sam doon julli ñeenti rakka laata zuhru laata tisbaar wa rak'atayni ñaari rakka ba'daha ginnaaw zuhru wa ba'da al-maghribi wa ba'da al-isha ginnaaw li nga xam ne mooy maghrib ak isha loolu gis nañ ko ci non seulement yaay ummu salama waaye gis nañ ko ci sayyidina wa mawlana ibn umar radiyallahu anhuma léegi nag mu ne wa ida tala al fajr salla rak'atayn mooy hadith sayyidatu aisha la lay wax mooy bu julee bu bu bu bu fajar gi xare mu julli ñaari rakka mu ne wa hadhihi isnata asharata aydan mu ne ba léegi boo dajalee lii sayyidatu aisha wax lépp boole leen douze rakka la ibnu Omar bu ci yokkee yi ko séeram wax douze rakka la yaay Ummu Habiba moom wax na ay waxam leer na douze rakka la voilà mu ne nag kon tënkal na li hadith yi nga xam ne ñoo ñëw ci sax yi xay bi yii nii mu ne bon bu yaay Ummu Habiba bi ci riwaay imaam Muslim kese la nekk imaamul Buxaari solow ko ñépp ko solo waa kutubu sitta bam des imaam al Buxaari léegi mu ne walaysa lil asri imaamu Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih imaam Muslim ibn al-Hajjaj mu ne nag walaysa lil asri dhikrun fi sahihayn mu ne asr moo tax boo seetloo bee passé ma naan la déggoo fi euh, yaay kii yi kii waxoon euh, nu mu tuddati euh, yaay Ummu Habiba mooy asr déggoo tàkkusaan voilà moo tax mu ne walaysa lil asri dhikrun fi sahihayn ci euh, sax imaamul Buxaari sax imaam Muslim ñoom ñaar dëppoowuñ foo xamante ne dañ faatu dox waaye yim ñëwul ci ñoom ci seen seen téere waaye wajaa fi sunani Abi Daawud mu ne waaye nag ñëw na ci sunani al imaam Abi Daawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani rahimahullah bi isnaadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la. an Ali radiyallahu anhu boobu nag ñu jëlëb Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli qabla al-'asr rak'atayn kene yonent bi alayhi salaam di doon na julli laata asr julli tàkkusaan rak'atayn xam nga bu mel ni euh, sunanu euh, an-Nasa'i bi xam nga bi passé ñu ngi la naan am na riwaayam boo xam ne da tudd waaye imaam an-Nawawi imaam an-Nasa'i dana dafa junj na xadis boobu wérul mais càllale boobu non wax jooju moom wérul voilà <laughs> voilà moo tax imaam an-Nawawi ne nekkul ci Sahihayni yi ñu tuddee asr waaye say Sayyidina Ali ibn Abi Talib eh, daal di tudd na lool ne yeneen saa salaam nekkoon na koo xam da doon julli laata tàkkusaan ñaari rakk mu ne wa an ibn Umar radiyallahu anhu mu ne jëlee nañ sax ci Abdallah ibn Umar mi an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala rahima allahu imra'an salla qabla al-asri arba'a mu ne rawaa Abu Dawud wa Tirmidhi wa qaala hadithun hasan mu ne ta imaam ibn Umar ni ñu indi lii tamit am na feneen foo xamante ni imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ñoo ko solo rahmatullahi alayhima mu ne yeneen sallallahu alayhi wa sallam nee na rahima allahu imra'an yal na yàlla yërëm bu dee ñaan la dal na bu dee information la noonu la demee mooy wala yàlla yërëm na imra'an waajoo xamante ne salla dafa julli qabla al-asri laata muy julli tàkkusaan arba'an ñeent waaw laata muy julli tàkkusaan mu julli ñeenti rakka waaw mu ne loolu rawaa loolu waqaala imam at-Tirmidhi ak Abu Dawud ak Tirmidhi ñoo ko solo imam Abu at-Tirmidhi na hadithun hasan mu ne wa jaa fi arba'in ba'da adh-dhuhri hadithun sahih an Ummi Habiba mu ne ta ñëw na xam nga ñu ngi gis ñeenti rakka avant bi gis nañ sayyidatu Aisha sayyidatu Ummu Habiba tolloo nañ foofu ñoo bokk foofu ne ñeenti rakka laata zuhr waaye mu ne am na sax beneen xadiis boo xam ne ci yaay Ummu Habiba mii la jóge boo xam ne sax na te wér na ke ne ginnaaw zuhru yeneen saa sallam julli na li nga xamante ne mooy ñeenti rakka waaw te doon na ko def moo tax mu ne wa jaa fi arba'in a zuhri hadithun sahih ñëw na ci ñeenti rakk ginnaaw zuur sa hadis boo xam ne bu wér la an ummi habiba te ñu jële ko ci yaay ummu habiba ramla mi gisoon hadisam bi weesu radiyallahu anha annaha qaalat foofu nii la ko waxe qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man haafada ala arba'i rak'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba wa arba'an arba'an ba'daha harrama allahu harramahu allahu ala an-nar rawahu abu dawud wa tirmidhi wa rahimahullah alayhima wa qala hadithun hasanun sahih mu foofu yeneen saa dane ay ummu habiba mu ne yeneen ne képp ko wattu ñeenti laata tisbaar waaye ñeenti rakka ginnaaw tisbaar kooku borom bi xaraamal na e, suuxam yaramam li nga xam ne mooy safara waaw mu ne al abu dawud at ñoo ko solo rahmatullah alayhi ma imam at na hadithun hasanun sahih bu baax la bu wér la mu ne wa fii sahih Bukhari ba léegi al imaam ibn euh, an-Nawawi mu ne ñëw na ba léegi ci sahih imaam al Bukhari an ibn Mughaffal an ibn Mughaffal wala ibn Mughaffal boo ci wax baax na te mooy xadis bi tegu ci suñu xadis bii ci Riyaad bi mu ne ñëw na foofu an nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yonent sallallahu alayhi wasallam qaala sallu qabla al maghrib waaw xam nga riwaay yi fi gis nii yépp julli raatiba yi après maghrib la waa léegi avant maghrib nag est ce war nañ ko lool lool bokk na ci te lu ñuy julli la mu ne lool da ñëw na ci <laughs> waaw ci saxiixayni nag Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu ah mu ne yonent bi an nan mu ne bayna kulli adhanayni salaa waaw mu ne nekk ne diggante ñaari nodd yu nekk julli waaw loolu nag boroom xam-xam en général dañ naan mooy diggante nodd moo tax mu ne al muraadu bayna al adaan wal mooy diggante nodd ak bi ñuy iqaame waaw imaamul xaamil na ko wax ñëwee ci xadiis boobu nañ taxaw ci côté bi insha allah mooy diggante nodd ak iqaam fi ñuy nodd ak fi ñuy iqaame foofu ku ñu mën a jullee la fu ñu yoonal la daal di fay naafila mu ne fa haadihi léegi nag mu taxawal la nag ci xadiis mu ne fa haadihi lii jumlatun as lëf la as mbool wala min al ahaadiisi saxiixa fi sunani raatiba ma al ci hadis yoo xam ne dañoo wér këng di wax ci sunna yi nga xam ne dañ leen a toftale ñu ànd ak farata yi moo xam nag ci kanamam wala ci ginnaawam wala ci kanamam kese wala ci ginnaawam kese qaala ashaabuna léegi nag muy tëj mu ne wax na ashaabuna kon wax na la kon yi nga xamante ne mooy yi ñoo gën a siiw waaye am na ci saxiixay ni yeneen yoo xam ne dañuy wane ne maghrib avant waaw alhamdulilah am yoo xam ne sax dañ naan tàkkusaan non tisbaar ñeent après comme bu yaay Ummu Habiba bi comme ñeent lu ko jiitu mu ne qaala ashaabuna wa jumhurul ulama bi haadihi al ahadith kulliha te waxoon nañ la mu suñu mbokk yi Shafi'i yi ak jumhurul ulama ci hadith yëpp lañ wax waxoon nañ la Imam al-Qurtubi doon wax ci mas'ala bi ñu sol bi wees waaw que boroom xam-xam yi euh, est-ce sunnatu raatiba loolu am na waaw loolu am na julli yoo xam dañ ko lëkkale ak farata yi noonu ay naafila waxoon nañ la lim ne woon imaamu Maalik moom daa gisoon ne non loolu moom amul waaw lu dul yu fajar yi ñaari rakkaay fajar yi des moom nit koy xool heure bu ko neexee nu mu ko mën ak yooyu ngir rek euh, wattu farata bi ngir euh, tamit bañ cee nekk ba waxtu ba weesu ak yu mel noonu bon euh, ak yeneen ak yeneen mais ñeneen ñëpp dañ ne non non non raatiba am na kay raatiba am na ñeneen ñëpp dañ ne ba bañ a am voilà am na te xadiis yi. ñoo koy wane te ci lañ sukkandikoo voilà léegi nag moom la ne <laughs> moom la naan moo tax wastahabu jami'a hadhihi an-nawafil al-mazkura fi al-ahadith as-sabiqa sopp nañ mbooleem hadith yi nga xam ne moom lañ tudd julli yi nga xam ne naafile yi nga xam ne tudd nañ leen ci hadith yi nga xam ne moom lañ tudd fii ñu weer ñu ñu jàll wala xilaafa fii shay'in minha amul benn wute nag bu am ci ñoom waaw inda ashaabina fi ñun Shafi'i illa fi rak'atayn qabla al-maghrib daal lii lépp ñeent ak yi avant zuhr ñeent après zuhr ak yi ñeent après avant zuhr ñaar wala sax yi ñaar avant zuhr waaye ñaar après zuhr hmm? <laughs> yooyu yëpp ñun gaawul ak yi ci tegu yëpp loolu lépp ay façon mooy ku nekk euh, tawsi'a la rek te tamit dina ko wax buy jeexal waaye nag fi nga xam ne nag fa la wute bi am mooy maghrib bii nga xam ne. moom lañ jële ci euh, Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw loolu wan <laughs> waaw kaana yusalli qabla non waxu ba ba Seydina Ali ibn Abi Talib mooy kii yii mooy euh, euh, yu kii Seydina ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu Seydina Ali asr la woon kaana yusalli qabla al-asri rak'atayni Seydina ibn Umar nag radiyallahu anhu moo ne yoneen saa sam nee na rahimallahu imra'an salla qabla al-asri non lu may wax nii maghrib laa soxla maghrib maghrib bi euh, kii moo ko indi mooy euh, Abdallah ibn Mughaffal waxam ji ku bay na mooy ndax bu ñu noddee ak fa ñuy iqaame jullee nga fa am ñu ne kon loolu day wane ne euh, maghrib ci la ba pare Seydina Anas ne ñoom saxaaba yi radiyallahu dañ doon njëkkante poto yi ngir di julli jëm ci ginnaaw bu ñu noddee li nga xam ne mooy timis laata ñuy taxawal ñuy julli ñaari rakk voilà loolu nga xam ne <laughs> loolu nag mooy wax ji nag waaw loolu nag mooy wax ji waaw léegi nag euh, mu des hmm? euh, lii nag lay wax ne euh, ñun nag suñu mbokk yi nag wala xilaaf fi shay minha illa rak'atayn qabla al-maghribi moom daal fii daal mooy mooy mooy affaire lu dul ñaari rakk yi ama maghrib foofu nag fa fiihima wajhaani li ashaabina am na ñaari wàll ngir suñu mbokk yu sa Shafi'i yi ashharuhuma bi gën a siiw ci ñaar yooyu mooy laa yustahab li gën a siiw ci suñu mazhab ñun Shafi'i yi mooy kenn sopp ko waaw sopp ñu ñuy julli ñaari rakka moom avant maghrib parce que maghrib bon avant am nga après tàkkusaan yeneen saa salaam ba maghrib bi euh, mooy après tàkkusaan da doon tere ku ci julli ku ci naafila ku ci naafila léegi nag ci kaw loolu ñu bari ci lañ ne non kenn ko soppul kenn soppul di julli avant tàkkusaan parce que avant tàkkusaan avant tiki boobu mooy day duggaale jamono ji nga xam ne dañoo tere ku julli voilà léegi kon mu ne li li gën siiw ci suñu mazhab bi mooy kenn sopp ko waaye wa sahihu inda al muhaqqiqin waaye nag li wér ci suñu mazhab bi ñi nga xam ne ñu ñoo xóotal masala bi ñu ñun Shafi'i mooy istihbaabuhuma waaw mooy dañ leen a sopp bi hadith ibn al-Mughaffal ndax hadisu Abdallah ibn al-Mughaffal bi nga xamante ne dana yeneen saa saa nee na bayna kulli adhanayni salaa bayna kulli adhanayni salaa bayna kulli adhanayni salaa wax ca ñetteel ba liman sha ku mu neex waaw <laughs> am na beneen sallu qabla al-maghribi rak'atayn sallu qabla al-maghribi rak'atayn sallu qabla al maghrib rak'atayn ba pare teg ci liman shaaka ñetteel yeneen saa sam ne julli leen laata timis ñaari rakka julli leen ñaari ñaar laata timis ñaari rakka julli leen ñaar laata timis ñaari rakka mu teg ci ba liman shaa ku mu sopp kon ñu ne lii nii lii day wane ne ma ne lu ñu sopp la kay <laughs> waaw wa bi hadiisi ibtidaarihim as-sawaari biha ak xadis bi nga xamante ne nii mooy bi ñuy njëkkante mur yi moom la mooy xadis naa Anas bi euh, bu ñu masoon a nodd euh, timis laata ñuy julli ñoom ñuy njëkkante sahaaba yi radiyallahu anhum di julli ñaari rakk mu ne wa huwa fii saxiixayni kon lii day wane ne lii mooy leen ko sopp mu ne qaala ashaabuna wa suñu mbokk yi ak ñeneen ñu ñoom rahmatullahi ci borom xam yi ne waxtilaaful ahaadiis fi a'daadihaa tant nag wute bi nga xam ne da ne mais hadith yi dañu wute ah yi nee nañ douze yenn yi Ibn Umar boo jëlee dix boo ci boolee deux yi ko sëram wax douze mais boo jëlee quatre plus quatre waaw parce que quatre yi zuhru quatre boo ci tegee yeneen quatre ci ci ginnaaw zuhru avant zuhru quatre euh, ginnaaw zuhru ba pare plus sojee mais lool du bari loolu loolu yenn yi nekk ay ay huit boo ci génnee jumaa day nekk huit yu Ibn Umar yi. waa mais kon loolu wala boo ko ci boolee mu nekk dix yu Seydina euh, Sayyidatu Ummu Salama yi non Ummu Habiba nekk euh, douze ak yu Sayyidatu Aisha yim na jëkkoon a wax ci kaw ak hadiisu Seydina Ibn Umar bi nga xam ne boo ci boolee ñaari yi la sëram wax yooyu mu nekk douze waaw wuute yooyu mu ne boroom xam-xam yi suñu mbokk yi ñeneen ñeneen wax ixtilaaful ahaadiis fi a'daadihaa naa laa tawsi'atil amri fiihaa mu ne nag wuute ki nga xam ne ñoom dañ ne ci la nombre bi seenu lim wuute mooy dañ koo yan ci yaatal gu ñu yaatal ci euh, sunanu rawaati bi waaw yeneen saa salaam yërmande yi nga xam ne moom lañu borom bi yoor ngir euh, yaatal nga xam ne ku manul lii defal lii ku gën a sawar def lu gën a bari ku sawarul def leen ku waaye ku nekk def leen waaw def selon la nga man mu ne wa anna laha aqal waaw am na lu gën a néew wa akmal ak lu gën a mat fa yaxsulu aslu sunnati bil aqal ku def lu gën a néew kooku matal nga li nga xam ne mooy euh, dëgg-dëgg la la mooy mooy cosaani sunna ji waaw boo defee lu gën a néew daal dugg nga ci walakin al ixtiyaar waaye li ñu tànn fi'l al akthar al akmal def li gën a bari te moo gën a mat mu ne wa hada lii nag kama sabaqa kenn ni mu wuute woon fii ixtilaafi ahadith ad-duha waaw mooy mooy yooyu moom yim shara woon la woon ñun accès guñ ci dina ko ëndil fii ay ay buntu ci wàllu julli duha mu ne wa kaza fi ahadith li tu naka noon nga xam ne mooy yor yor ak witr mooy julli witar mu ne fa jaat fiha kulluha kulliha fi fa jaat fiha kulliha a'daduha bi al aqal bil aqal wal akthar wa ma baynahuma li fi tahsil asl sunna wa ala al akmal a'lam mu ne nag loolu léegi nga gis ne da ci a bari yi nekk diggu doomu lii gën a néew hmm? mu ne loolu léegi bu ko defee ku def li gën a néew yow dugg nga ci sunna si ku def li gën a mat hmm, euh, moom ak kii ku nekk selon la nga man ak li gën a digg doomu euh, wallahu taala alam mu nekk loo xam ne lu am am solo la daal imaam al-Hafiz an-Nawawi daal di def fii wax ko ci suñu xadis bi léegi dañuy yem nii ba des bii di ñëw nag ñu ñëw ci dernier xadis bee nga xam ne tuddal nañu ko léegi ne wa an Abdillah ibn radiyallahu anhu muy mille quatre-vingt-dix-neuf te mooy tëj bunt bi waaye bala ñoo tëj hadis bi dañ ciy jànge ibnu Umar wax na li mu xam moo tax yenn riwaay dane xafiztu man de takk naa ci yonente bi alayhi salaam mooy wattu naa waaw yoo xamante am na yoo xam ne na sallaytu maa imaam al-Hafiz nag dana sallaytu maa boobu tekkiwul ne dañoo bokk di julli waaw mooy yeneen saa soxna day julli ñaari rakka ah qabla zuhri sajdatayni moom muy julli ci wet ku nekk julli waaye jiite woon. bon même bu dee am na ci boroom xam-xam ñaan lool lu koy lool dara terewu ko lan moo tere lim ne sallaytu maa mu nekk loo xam ne da koo defal ak yeneen saa sa julli yooyu mu ànd ak kéeg moom parce que saa sa julli na naafila jiite ñoom mulayka maamu Seyna Anas julli kër ñoom Seyna Anas jiite leen naafila ak yeneen ak ñoom Seyna Bilaal jiite leen ci biir Kaaba gi naafila yeneen ak yeneen yoo xam ne yeneen saa salaam moo leen ne xuumu ñoom Seyna kër Seyna Anas fali usalli lakum ñu jóg mu jiite leen. léegi kon lan mooy tere ibnu Umar bu ne sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, qabla adh-dhuhri sajdatayn wa ba'da sajdatayn loolu nekkul da cee àndoon moo tax euh, waxoon naa la fi xaw na yàgg bi ñun bi nga xam ne ci lañu ñu nekk bone nga xam ne xamuñ tous waaw <laughs> wallahu xalaqakum moo leen bind di yéen ci ci biiru ndey xamu ngeen dara ñun nag ba nga jógee ñuy euh, wax ci loo xam ne xamuñ ci dara xam nga rek boo nee gone goo xam ne da ngaa nekk Sénégal dégg <laughs> mag ñi wax ngay répéter voilà bi nga nekkee gone ràññee ràññee sax lu bari waaw temps njuufa la woon ay temps <laughs> njuufa njuufa mooy Abdou Diouf <laughs> rais président Abdou Diouf waaw moom ko yow moom temps Ablaye Wade nga judd xamoo juufa ndeysaan <laughs> waaw temps juufa saa fekk juufa demoon <laughs> yàlla nañ nga ar rais Abdou Diouf président Abdou Diouf demoon Makka <laughs> léegi ba mu demee eh, doon naafil Makka la wala Medina gaa yi wane ko ci télé bi léegi imam ki mu àndaloon en tout kilifa gi giñ ko booleloon ci mu mel ni euh, genre kilifa yooyu euh, saoudien yi bi nga xam ne ci lañ ñëw ñuy julli euh, bon ñaari rakk lañ doon julli laata ñuy commencé waa ji di julli ñaari rakka juufa di ànd ak moom <laughs> mooy par exemple di juuf lu waa bon mooy bu kàbbaaree mu kàbbaar mooy daal waa di ko jiite ñu naan taayo nag ñu naan kii kii xamul dara <laughs> waaw moom naafile mu nekk fi ñu naan nit ku nekk di julli sa ku nekk di jullil sa bopp moom mu nekk di topp kii quoi alors que ñun léegi nag bi nga màggee nga xam ne yow waaw kay yow yaa xamul dara man mii maa xamul woon tus waaw <laughs> ak ña nga xamante ne ñoo ma yóbbu ca wax jota ñenn ñi bon dañuy doon wane ne xam nañ dëkk xamuñ dara waaw parce <laughs> que saa salaam <laughs> ji jiite na ñoom Seydina Anas naafila jiite la ñoom naa bilaal naafila ñaata yoon la nekk di naafila jiite nit ñi manoo ñëw rek naan te fii Ibnu Umar dana sallaytu ma'a rasulillahi même bu dee ñoom imaam al-Hasan ibn Hajar dañ ne loolu nag tekkiwul ne eh, yoneen saa sallam doon da doon julli da waaye loolu mooy moom ci boppam kon da yoneen saa sallam da doon julli moom mu julli loolu moom déggin la bu ñu am mais am na ci boroom xam-xam ñu ne mais loolu lu koy tere ana lan mooy tere lii zahiru waxam mooy dafa julli ànd ak yonent bi saa saam tekkiwul day julli ci wet gi kii di julli ci wet gi voilà kon loolu lu am am la leneen loo xam ne tamit dañ ciy jànge mooy wattu gum wattu woon euh, taalibe bi daa war a wattu ji fi sëriñ bi yeneen saa sala kii Ibnu Umar dane xafisdu xam ne da koo ko jàpp ko takk ko ba pare ci jëfu yonent bi bi daa war di seet jëfu sëriñ bi di ko fexe di wattu waaw mais kooku nag il faut nekk koo xam ne bariwul ay njuumte waaw parce bu dee ay njuumte la bari di nga ko roy ci loo xamante ni ndeke njuumte la moo tax ki nga xam ne moo infaillible moo yeneen tubaab yi moo tax sëriñ mën a toll mu baax tey jëf koy delloo ci alquran ak surtout bu dee nit ñi dañoo am xas façon jaaxle ci li nga def xamuñu lu tax waaye pourquoi ak lu mel nii nga leeral waaw te tamit sëriñ bi lool dañ ciy jàng ne daa war di kolewu ak njàngaleem yeneen tubaab yi ba xaanaka du def dara lu dul ne am na ci sunna loolu ci kaw noonu lañ naan la kooku copier ko mais sinon ku mel noonu boo ko copier bu bu melul nii eh, nga xam ne léeg-léeg xelam lay demee wala yaakaar naa wala feel daa fekk nit ñuy def muy def boobaa mën nga koo copier ci lu réer kooku ci loo xam ne eh, eh, jaaru yoon leneen loo xam ne tamit liñ ciy jànge mooy Sayyidna Ibnu Umar nit booy wax waxal li nga xam li nga xamul nga noppi ci ba kera information di la bu lay leeralal la nga xamul ak la nga jotewul mooy la mooy dane moom li mu xam la wax man de sami'tu non sallaytu ma rasulillah sallallahu yi ma jullee yoneen sallallahu alayhi wasallam lii la waaw ci sahih imaamul Bukhari yi mu ne waaye de sama sœur Hafsa radiyallahu anha nee na ma yoneen sallallahu alayhi wasallam doonu loon deñ di julli ñaari rakka laata muy ñëw di ñu jiite fajar waaw mu ne loolu nag waxtu la woo xam ne man doonuma ci woon dugg ci yoneen sallallahu alayhi loolu tamit leeral waaw du day wàññi que waaw ah kon de dese na koo jege déedéet parce que loolu waxtu la woo xam ne woo ay soxnaam la doon nekkal kenn ci ñoom fam aye woon fam ne woon kon loolu reconnaître yooyu tamit dafa baax yow boo xamee ne fii ah xam-xam bii de manuma koo am lu dul ci diw jaaral ci diw waaw wala bu la ko baaxee boo koy nettali tamit eh, il faut rendre grâce à ki la xam ne moo la jàngal ginnaaw bi nga rendre grâce à ton seigneur mi la xamal mi leen xamal yéen waaw sant yàlla waaye sant man lam yashkuri naasa lam yashkurillah ku dul sant nit ñi du sant yàlla waaw te bokk na ci sant nit ki mooy xéewal gam la wax ak xam-xam bam la xamal nga ne diw moo ma xamal lii waaw waaye ñëw euh, mu xamal la ba pare yow nga ñëw di ko nettali wala di ko restituer ñi xamul jàpp ne yow si mbir bopp la alors que euh, yow lépp ci kee nga ko jële wala am na loo jële ci moom lu ndaw loo nga jële ci moom bul nay barke lay nekk sa xam-xam la barke la du leneen waaw te day gën a barkeel sa bopp nga ne ah diw nag moo ma xamal lii waaw bu dee lépp ma ne moo ma xamal lii lépp bu dee lenn ma ne ah lii ci moom laa ko jële moo ma xamal lii wala moo ma informé lii waaw mu ne ah man de sama sœur ah, Hafsa de moo ma nettali ne ma yoneen sa salaam da doon def lii kon loolu dafa bokk ci modestie taalibe bi ak sëriñ bi te lool bi ngay nekk taalibe bi ngay fexe jikko woo loolu boo nekkee sëriñ nga man koo def mais bu dee ne du jikko joo yor yoroo ko woon boo nekkee taalibe boo nekkee sëriñ dee gën a tee compliqué ci yow waaw wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu la ñuy yem noonu ci jotaay bii di ñëw ñu jël dernier xadiis bii di xadiis sayyidina Abdallah ibn Mughaffal